rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaam alayhi afdalu salaatu wa salaam fi kitaabul hajj fi baabu hurmati Makka an abi shurayhin xuwaylid ibn amrin al-xuzaa'i al-adawi radiyallahu anhu annahu qaala li amri ibn sa'iid ibn al-aas wa huwa yab'athu al-bu'uutha ilaa makka i'dhan lii ayyuha al-amiiru an uhaddithaka qawlan qaama bihi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-ghadaa min yawmi al-fath fa sami'tuhu udunaaya wa wa'aahu qalbi wa absaratuhu aynaaya hiina takallama bihi annahu hamida allaha wa athnaa alayhi thumma qaala sallallahu alayhi wa sallam inna makkata harramaha allahu wa lam yuharrimha an-naas falaa yaxillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil aaxiri an yasfika bihaa daman aw ya'dida bihaa shajaratan fa in ahadun taraxxasa biqitaali rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam faquuluu inna allaha adina lirasuulihi sallallahu alayhi wa sallam wa lam ya'zan lakum wa innama adina lii saa'a fa wa innama adina lii saa'atan min nahaar wa qad caadat xurmatuhaa al-yawma ka xurmatihaa bil-ams falyuballigh ash-shaahidu al-ghaa'ib faqiila li Abii Shurayh radiyallaahu canhumaa qaala lak qaala ana aclamu bidaalika minka yaa Abaa Shurayh inna alxarama la yu'iidu aasiya wala farran bi dam wala farran bi xarba qaala almusannif rahimahullah alxarba bilxaa'i almu'jama warraa'i almuhmala qiil aljinaaya wa qiil albaliya wa qiil at-tuhma wa asluha fi sariqati al-ibil qaala ash-sha'ir al-xaaribu lissu yuhibbu al-xaariba kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala muy ñëw nag ci xadis bii ci di ko indi ci buntu bi nga xam ne moom la ñu waxoon jotaay bii ñu génn ne woon dafa gudd gis nga rek jëlal nañu ñetti minute daanaka. moo taxoon ñu yemoon fa muy buntu bu bees ci bunt ci ci kitaabul xaj yi nga xamante ne nii <coughs> gisoon nañ ñetti bunt bi mooy ñeenteelu bunt bi ci téere aj muy baabu ci version yu ñoo war mooy mooy buntu numéro quarante mooy ñeen fukk bi baabu xurmati makka baabu buntu xurmati di wax ormay makka di dëkk bu tedd boo bële orma gi ko borom bi tabaaraka wa taala ormal ak yi nga xamante ne moo tax yu bari mu daal di ko fay aaye daal di nekk sanctuaire gu Makka nekk zaadahallahu tashrifan wa takrima al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ciy ënd xadis bi njëkk muy xadis ñaar téeméer ak li nga xamante ne mooy ñaar fukk ak ñaar muy xadis numéro deux cent vingt-deux mu naan Abi Shurayh mu ngi koy jële ci saxaabi bu ñu naan Abi mu ngi tuddoon Xuwaylid la tuddoon ibn Amr di doomi Amr al-Xuzaa'i ko joowoon ci waa Banu Xuzaa'a al-Adawi bokkoon tamit ci ñooñele radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne neena moom euh, Abu Shurayh bi radiyallahu anhu qaala dafa wax li Amr ibn Sa'id wax benn waaye bu ñu naan Amr ibn Sa'id ibn al-Aas di doomi Sa'id boobu di doomi al-Aas kii mooy kan kii benn gouverneur la woon gouverneur la woon nekkoon gouverneur Medinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salati wassalam gouverneur bi kan moo ko fa tegoon mooy Yazid ibn Muawiya radiyallahu an Muawiya kon mooy Yazid di doomu Muawiya mooy bi nga xamante ne nii ci la Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi muy génn àddina laata muy génn àddina dafa dajale woon ne woon dafa gisoon ne moom bu fi jógee na doomam nekk xalifa ba am ñoo xamante ne wax na leen ko am ñu ci d'accord ak moom tem ci saxaaba yi sax am ñu d'accord ak moom ci loolu lële am ñoo xam ne ñoom dañu ne d'accorduñ ci voilà Yazid fan Yazid nan la mën a nekk moo doon doomu Seydina Muawiya radiyallahu anhu nan la mën a nekk xalifa Yazid man Yazid kay manu koo nekk léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la génn àddina radiyallahu anhuma Muawiya léegi Yazid moomu nag gaa yi jaayanteeg moom ñenn ñi nga xam ne sax bëgguñu ko woon ñu bañ boo bañ problème am ak coow ak ak xare yi xew diggante jullit ñi boo te loolu biñ ci génn yàggul quoi ci jamono yi nga xam ne yi xewoon Seydina Ali ak Seydina Muawiya radiyallahu anhuma léegi ñoom ñu ne kon ñu mel noonu comme Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhuma moom mu ne kon bon ñu finalement mu ànd ak moom quoi jaayanteeg moom kantaa ñenn ñi ñoom ñenn ci saxaaba yi ñoom dañoo bañ ba tëdd ci naaj wi ku mel ni ci ki leen ki newoon ci bi kooku mooy Seydina al Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mooy Sayyidina al-Husayn moom moom moo ñu ne woon ci bopp bi moom bañoon nañ kan Yazid moom donc d'accord Yazid di nekk xalifa voilà léegi ak ki nga xam ne mooy Abdallah ibn az-Zubayr ibn al-Awwam hawaari rasulillah radiyallahu anhuma wa ardaahuma léegi bi nga xamante ni na nag lool am na kii xam nga Seydina al-Husayn radiyallahu anhu xam nga lii ñuy wax nii sax bon lii ci chara la mais bon mooy pour ñu comprendre lu tax <laughs> ah Abu Shurayh mi ci ban contexte la doon waxee lii ki nga xam ne mooy Amr ibn Sa'id dafa am solo tamit ndax boo ko jàngee noonu rek wax nii baat yi noonu rek dem bon. am na solo waaye bon après waa ji koy déglu moom man na cee bañ a xam lu tax quoi voilà loolu kese moo ñu kii fii mais lii sax bon daanaka waruñu ko woon a def ku gis ne waruñu ko woon a wax ñu ngi lay jéggalu ci li nga xamante ne nii mooy kon guddal bi <laughs> voilà léegi mooy léegi nag mooy euh, ki nga xamante ne nii mooy euh, euh, Seydina al-Husayn radiyallahu anhu ci gàttal moom dafa demoon Irak parce que fële ca ca Kufa ndax ñoom ñoo ko woowoon ne ko ñoom dinañ ko jàppale kanta ki nga xamante ne nii ndax bañ autorité yi nga xam ne mooy autorité ñi nga xamante ne nii mooy autorité wu ñi nga xam ne mooy Yazid mi kanta Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhuma moom dafa demoon Makka waa Makka foofu nag mu ñu jàppale ko foofu nag la ne woon nekkoon koo xam ne bon d'accord woon gaa yi jaayante moom que ne yaay xalifa voilà moom mu nekk xalifa léegi nag kanta Yazid d'accord ci léegi nag bi mu demee noonu ci la Yazid mi nga xamante ne nii moo woon xalifa ba fële ca Sham léegi nag doon yónni yónnee gouverneur yi nekk Médina di leen yónnee di leen jox ay mission di leen digal nañ ay xare ngir dem makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa ma bu ko defee ñu dal ci kaw ka nga xamante ni moo fa nekk di abdallah ibn zubayr daal di koy déjjati moom li nga xam ne nangul euh, reconnaître nangulwul euh, li nga xam ne mooy seenu kilifteef seen autorité loolu nag ci loolu amr ibn kii bii nii hmm, amr ibn sa'id nii ibn al-aas moom dafa ne woon gouverneur Médina boo xam ne Yazid da ko fa tegoon léegi nag ba mu waajal Yazid digal ko mu waajal waajal defar li nga xam ne mooy ay arme ngir dem Makka dal ci ki nga xamante ne mooy Seydina Abdallah ibn Zubayr Abdallah ibn Zubayr saxaaba la woon saxaaba bu ndaw la woon baayam moom kenn du ko présenté mooy Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu wa arda bokk ci fukki saxaaba yi gën a màgg ci saxaaba yeneen bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi léegi nag Amr ibn Sa'id nii bi nga xam ne moo doon gouverneur bi Yazid digal ko lool nag muy waajal armée yi nag dajale li nga xamante ne mooy armée yi ngir yóbbu leen Makka ñu leen dale ci kër s ci Sayyidina Abdallah ibn Zubayr ma nga xam ne moo fa nekk te waa Makka moom lañu da ko nekk léegi nag foo ci ci ci ci ci jamono jooju nag bañ koy waajal armée yi Medina ci la nag ki nga xamante ne nii mooy Abu Shurayh Suhayl ibn Amr al-Khuzaa'i radiyallahu anhu daal di nag di waxi monsieur le gouverneur bi di yónni ay armée Makka ay armée yoo xam ne ngir dem di fa xeex léegi nag loolu la moom la wax ne moom lay wax moom Abu Shurayh kon mu ne kon buñ ñëwee kon ñëw nañ xam nañ li tax wala mu ne kon walillahi alhamdu wal minna ci gàttal an Abi Shurayh jëlee nañ ci Seydina Abu Shurayh te turam ne woon Xuwaylid ibn Amr Xuwaylid di doomi Amr al-Xuzaa'i al-Adawi radiyallahu anhu annahu kana moom qaala dafa wax li Amr ibn Sa'id wax Amr ibn Sa'id kon xam nañ ne moo doon gouverneur Médina temps yooyu al ibn al-Aas di doomi al-Aas wa huwa ta fekk xaalam ba mu koy wax ak moom lan la moom xaalam moom Amr ibn Sa'id gouverneur bi yab'athu mu ngi doon yebal al bu'utha armée yi di dajalay armée yu mag ilaa Makka ngir ñu dem Makka daal di xare ji ak ki nga xamante ne nii déjjati ji ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhuma léegi nag lan la ko wax bi ko bi mu bi la la Abu Shurayh wax moom monsieur le gouverneur dana koy zanli ayyuhal amir dana koy zanli mooy permettez-moi ci waxu teggin voilà kii moom de toute façon du saxaaba ba yow démb rek la fi kii quoi voilà te gis nañ ñuy ñàng yi mu nar a waaye neewul man maay saxaaba maa ko gën waaye dara kon kii waaye ma ne bi man wala yow wayow yow bi du tus déedéet da koo wax waxu kilifa gin doon ne ko izan nii ay waay permettre ma may ma waay ayyuhal amir yow mi nga xam ne yaay lemir yow yaa njiit bi yow yaa njiit bi izan nii permet permettre ma may ma ayyuhal amir yow jiit bi an uhaddithaka bu ko defee ma daal di lay nettali qawlan wax joo xamante ne nii qaama bihi rasulullah ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam moo ko taxawee daal di koy wax alxada kañ la ko wax ca suba ga min yawmil fath bañ ubbee Makka ca suba ga waaw dañoo ubbi Makka ca suba ga mooy ca lendemain ba ca la waxe wax jii de fa la yonente alayhi salatu wassalam dafa xutba bu am solo bi mu ne fa sami'tu udunay uznaaya te dégg na waxam doo jële xutba waxu yonente bi alayhi salaatu salaam boo bële sama ñaari nopp man Abu Shurayh da dégg na ko wa waahu te takk na waxam qalbi sama xol ngir wan wan ko ni nga xam ne noonu laa ko jàppe mooy lii ma lay nettali amul benn sikki sàkka noonu la ko yonente bi alayhi salaatu wassalaam waxe wa absaratu aynaya te sama ñaari bët ñu ngi doon xool yonent bi alayhi salaatu wassalaam xii na jamono ja nga xamante ne nii pakal la ma bi ci la doon génne di wax kàddu yi nga xamante ne xutba ba nga xamante ne nii moom nañu defal keroog mu ne annahu nan la commencé waxam ja moom xutbaam ba moom alayhi salatu wassalam mooy hamidallah dafa sant borom bi tabaraka wa taala wa asna alayhi mu daal di koy kaj daal di koy bakk summa qaala ginnaaw gi yonente bi alayhi salatu wassalam wa inna makkata dëgg-dëgg makka harramaha dëkk la boo xam ne harramaha allah ki nga xam ne moo ko def sanctuaire daal di koy ormal daal di fiy aay yu bari ñu ko fiy def kooku ki ko def sanctuaire yëkkati ko ci kaw dëkk yëpp daal di koy def mu nekk un sanctuaire nekk loo xam ne lu lu rëy orma kenn defu ko ku dul borom bi tabaraka wa taala walam yuharrimha an-nas te nag du nit ñi du nit ñi ñoom ñoo ko def sanctuaire de ñoom ñoo def Makka li mu doon nekk li nga xamante ne orme bu le di yor du nit ñi ko def borom bi moo ko jox moo ko def falaa kon nag kaay ma wax leen nag li nga xam ne nag dañ ko fi aaye falaa yahillu limri'in dagarul ci kenn benn nit xam góor ak jigéen yu'minu boo xam ne gëm na billahi ci yàlla tabaraka wa taala wal yawmil aaxir ak bés bu mujj ba ay yasfika biha dama muy tuur deret fi nga xamante ne mooy Makka mooy di fi rey nit di fi xeex bay rey nit loolu doon ba di fa tuur loolu mooy tuur deret mooy di tuer ay personnes foofu la loolu dañ ko kenn dagalul ci kenn ku gëm yàlla yawmal qiyaam mu koy mu bés bu mujj ba aw ya'dida biha shajara wala mu fay dagg dagalul ci yàlla moo xam góor a jigéen gëm yawmal ne bés boobu dina am taxawaay boo bële aw moom waajoo jële ñaam bi la muy dagg bi ha shajara dagg ci garab benn garab mu garab garaboo fii ci Makka wala léegi dina leer affaire yi fa in ahadun léegi nag yeneen ti alayhi salaatu wassalaam mooy discours le discours am la fa bu dee kenn nag benn ci nit ñi dafa ñëw ëllëg taraxasa naan day ut permission naan bon man man naa lii man naa ko mën a def parce que voilà naan parce koo xam ne danaan non loolu day wane ne mën nañ koo def parce que moom nañu suñu borom roy loota moom def na ko xare na mat ko kon man mën naa koo def loolu lay wax nii ne fay na xadun bu dee kenn taraxasa day ut sa naan am na permission dëkkitaali parce que bon ndax lan ndax dëkkitaali ci ci xeexu rasulillahi xaret yonente bi alayhi salaam bi nga xam ne moom la def keroog muy ubbi Makka xam nga loolu borom xam-xam yi dañ cee wute yi bokk na lii gën a dëgëral que ne loolu bokk na mooy ubbi nañ ko ci surux ñun ma ñoo tax ñoo jóg voilà ku dëmt yuy yaatal yooyu dina xam ne loolu xare moom amoon na de toute façon tam moom la yonent bi saa saam bi wax nii ne bu kenn di ute ruxsa di ute permission naan parce que dawal yàlla ñu da koo def fa kuulu yéen ñi fekke sama wax waaye ñi nga xam ne sama wax ak dina ci ñoom képp ku gis ku mel noonu di ko jéem a def di ko jéem wax di laye li nga xam ne moom laa defoon man alayhi salaam na ngeen ko wax fa kuulu na ngeen ko wax inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala azina moo joxoon permission moo joxoon digal li rasulihi ñeel ndawam bi alayhi salatu wasalaam moo ko ci joxoon digal parce que Quraysh il fallait li am kéefër jeex totalement xër ñu jeex totalement fii nga xamante ne mooy Quraysh ne kon nag inna allaha yëg wax leen waajoon ne ko borom bi tabaraka wa taala adina moo joxoon permission li rasulihi ñeen ndawam bi alayhi salatu wassalam walam ya'zan lakum te yéen nii ko nar def wala yow nii du ko def yow ak say ñi nga àndal kenn joxu leen ci permission borom bi tabaraka wa taala joxu leen ci ndigal wa innama te dëgg-dëgg li am adina moom dafa joxoon ndigal lii da maa jox digal man yonent bi alayhi salatu wassalam saa benn waxtu rek min nahaar ci bëccëg gi ci la ma permettre loolu kese benn bëccëg benn benn benn saa benn li nga xamante ne benn benn benn benn waxtu li nga xam ne mooy loo xam ne benn jamono walla ci bëccëg gi loolu kese la ma ci permettre noonu waqat dëgg-dëgg aadat delluwaat na xurmatuhum xurmatuha li nga xam ne mooy ormaay Makka ak yi nga xam ne dañ koy tere tam tudd ko fii delluwaat na al yawma tey ka hurmatiha comme ni nga xam ne noonee la orma ga newaloon bil am si démb nam meloon démb nekkoon sanctuaire nekk loo xam ne dañ koo ñàkk boo xamante ne borom bi day tere yenn yu bari kenn du ko fa def loolu delluwaat na comme ni meloon démb kon nag fal yuballigh yonente alayhi salatu wassalam ne fal yuballigh na jottali ashaahidu képp ko fekk sama wax bi fekk sama discours al-ghaib na ko jottali ki nga xam ne moom ko fàddu fekke wu ko waaye fan yuballigh na jottali ash-shahidu ki nga xam ne moom sama wax agsi na ci moom mu ngi mel ni kon ku feew ku teew fekke woon sama wax kooku na ko jottali al-ghaib ki nga xamante ne nii dafa fàddu mooy sama wax nekkul fa moom jotagu ko kon nag mu ngi noon léegi nag di sayna Abu Shurayh al-Adawi radiyallahu anhu waxee lii faqiila ñam ko doon wax nag ne ko mais lu ñu wax faqiila ñu wax li abi Shurayh wax Seydina Abu Shurayh radiyallahu anhu ne ko ne maa qaala lak ne ko waa Amr ibn Sa'id moom biñ ko ko waxee ba pare mooy moom lañ gën a xamee al ashdaq moo doon al ashdaq voilà léegi mooy mu ne ñu ne ko mais moom lan la la tontu biñ ko ko waxee mu ne ma mu ne qaala nee na de ana a'lamu bi dhalika minka ya Aba Shurayh nee na ma ana man nii ngay waxal man Amr ibn Sa'id a'lamu maa gën a xam bi zalika loolee lii nga may wax maa lu gën a yow yaa Aba Shurayh yaa Aba Shurayh waaye kazzab narkat la moo tax li ak Ibn Hazm wax moo dëgg ne narkat bu mag bi mu doon kàccor bu mag bi Amr ibn Sa'id voilà nan la mën a waxee ne moo gën a xam saxaaba Yonent bi alayhi salaam nii Abu Shurayh <laughs> voilà emporté wu moo jara emporté nag Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala mu ne kon Allah ne ne mu ne ma maa la ko gën a xam Abu Shurayh li nga ba pare nag teg ci naan naan ko innal xarama yëgal ne gis nga aram gi muy xaram bi muy alxaramul makki makka boobu nga xam ne borom bee ko ormal kaaba ga foofule kaaba gi gis nga dëkk boobu laa yu'idu aaniya du du du du du du du yiir ah mooy du du du du du du du aar ancien ab mooykat ku mooy daw fa def njombe daw fa loolu du la ci génne kaaba ga wala foofu makka du la du la aar wala wala faram bi dem du caagante ne koo xam ne dafa daw parce que moom daa tuur deret wala daw tuur deretu nit ca biti daw duggu makka loolu du ko ci génne kaaba gi du la foofa makka du la protéger ci loolu de wala faram bi xarba waaye du caagante ne waa ji nga xam ne dafa daw parce que dafa def ay dafa dafa sàcc wala mu daal di wor wala indi fi am njombe kooku noonu kooku moom woo kooku kenn walla def ab catastrophe lu rëy jonge lu rëy daw kooku kaaba gi wala foofu makka du ko yiir du ko aar léegi nag loolu la wax lii la tontu ko ah <laughs> moom <laughs> day wax lu ko neex voilà léegi nag kii ne <laughs> mooy eh, même mu dee ne la da mooy daa bëgg wax ne Seydina Abdallah ibn Zubayr radiyallahu moom noonu la mel quoi mooy benn ci yi la mooy dafa moy parce que le fait rek àndul ak ñoom seen autorité quoi wala ba pare eh, voilà mu ngi noonu ba pare daa indi ak ak ak xiyaanaag daa war ak yi nga indi fi ay yoo xamante ni crime ban la ne lu dul moom mu gis na lii waaye yow Yazid du jiit man nga nekk xalifa jeex na voilà comme ni ko Sayyidna Husayn radiyallahu anhu defee dem Irak dem <laughs> léegi gars yi mooy rek boo bëggee kii sa chien xaj da nga koy accuser de race li tubaab yi wax wala boo bëggee rey sa benn kii moom neel ah, dafa wopp wopp goo xam ne day wàllaate bu ko defee boo ko faatee xaj bi gaa yëpp ne am na ci droit wala façon lu mel noonu la léegi al imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid rahimahullah mu gis ne hadith bi am na yuñ ci war a mu ne al xarba muy alxarba bi mujj ci li nga xam ne mooy baatu xadiis mi mu ne loolu bi xaa'il mu'jama mu ngi nekk ci xaa bi nga xam ne dafa am tomb loolu nañ naan alxaa'il mu'jama ngir nga bañ koo jaawale xa bi nga xam ne amul tomb war ra il muhbana ak bi nga xam ne amul tomb walla nga bañ koo jaawaleeg zayi kon nag mu ngi noon xiila mu ne nee nañ al jinaaya mooy crime nee na xar ba loolu am na ci borom xam-xam yi ñoo xam ne rahmatullah alayhi yu luga yi dañu ne yu langue yu làkku arab dañ ne mooy jinaaya mooy crime mooy koo xam ne daa defum ñoom wa crime daal wa qiila am ñu ne al baliya mooy li nga xam ne mooy musiba ku defum jombi bu rëy defum musiba bu rëy daal di daw kooku la daal di fay dugg wa lool mooy baliya wa la am ñu ne tuhma mooy koo xam ne daa am luñ koy tuumaal lu mooy ay a grave yoo xam ne moo porté sur son honneur muy daw wala ñu war koo jëli nag wa asluha mooy al imam Abdul Ghani rahimahullah mu ne wa asluha te cosaanal baat bi fii sariqatil ibil mu ngi jógee ci li nga xam ne mooy sàccu gëléem bi gars yi bu ñu ma soxla sàcc taxul gëléem yi <laughs> le fait que ñuy sàcc di taw loolu lañ doon wax ñoom lañ doon wax xarba léegi mu ne qaala sha'ir mu ne a arab bi mooy ki nga xam ne taaxuraankat bi di poème bi nee alxaaribun lis yuhibbul xaariba mu ne alxaaribu ki nga xamante ne nii mooy alxaarib kook mooy al allis mooy ci baat bi la jóge ci xar ba mooy allis mooy tojekat mooy sàcckat bi nga xam ne yuhibbu dafa bëgg alxaariba mooy li nga xamante ne mooy sàcc gëléem yi muy naan yi muy naan ko moom loolu da koo xam nga sàcc moom ah la muy sàcc da koy bëgg lool kon nag mu ngi noonu kon nag ñu yem nii ba jotaay bii di ñëw gis nga li ma la waxoon ne xadiis bii dafa gudd gis nga jëlal nañu rek benn suñu benn jotaay imaginer kon jotaay bi